aw bi musaaxabati lasdiqaa'i awil muxaalatati wal adaa'i kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi nga laajee doon xam nan nga mën a xamee wopp yi la dal yim la ne xam ko di soxlaal ngir xam ko bi ci faj ko ginnaaw ba nga ko xamee loolu farata la loo xam ne lu ñu natt la compter ko boole ko lim ko ne yi ci farata yi la léegi nga doon laaj nan nga koy xamee mu waxoon na la bu njëkk bi mooy dajeek sëriñ bu ko mat dem nangoo ànd ak moom tey topp ay ndigalam tey sori ay tereem te wax naa la sëriñ bu ko mat ay ndigalam mën génn ci ndigalullahi wa rasuli ndigalu yàlla azza jalla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ak i tereem léegi nag mu ne beneen boo ko mën a xamee feebar yi la dal aw wala boog bi musaahabatil asdiqaa yi wala wax di nga ko xamee tamit ci àndandoo bi ngay ànd ak sa xarit yi sa xarit yooyu nag bi ci njëkk mooy bu dee ko am soxna sa soxna waaw gis nga nit ñi liñ naan uwe yow t'as un meilleur ami kan mooy sa meilleur ami fii mën a ñu bari wala jigéen ñu bari góor ñu bari ñenn ñi même bu dee dëggu na ci ñoom que seen soxna la wala seen jëkkër la am nañu kersaay wax ko alors que dañ ko waroon a wax publier ko wax ko yonent mi aleyhi salaam saxaaba yi dañu koo laaj Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu da koo laaj man ahabbu nnaasi ilayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mais yonent bi kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne ko Aïcha directement <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam kan nga gën a sopp ci nit ñi amul ay entre kii nan moo xaaral ma xool la daa ko wax kenn rek te loolu non mu ne ko Aïcha sama soxna di Aïcha moom laa gën a sopp ci nit ñi ne ko noonu waxuma ci jigéen ñi góor ñi mu ne ko abuha baayam di Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu summa <laughs> man ku ci tegu Umar summa <laughs> man Usman <laughs> ku ci tegu Usman mooy xoolal kan la njëkk a wax biñ ko laajee ci lu joyal waxuñu ko góor ak jigéen kan nga gën a mu ne Aïcha ñun noonu lañ mel ak suñu soxna yi wala soxna yi soxna si noonu nga mel ak sa borom kër bu ñu la laajee kan mooy sa meilleur ami ñenn ñi moom du dëgg ci moom moo tax it du ñu tontu ne seen jëkkër mukk diwu la diw moom c'est ndax foofu sama am ami ndeysaan mu nga fa léeg-léeg nag du sax dañ koy jublu meilleur ami parce que dañun wooy perversion des mots des sens waaw sama xarit la ko kay mooy sama xaritu benn bakkan nga déggaat ko keneen mu ne mooy sama xaritu benn bakkan beneen nit mooy sama xaritu benn bakkan dangay xam ne kii xamul li muy luy benn bakkan oh voilà kii xamul li muy wax quoi moom day wax rek waaye xamul luy xaritu benn bakkan ndax loolu mënoo cee am yu tolle noonu kon nag affaire baa ngi noonu kon mooy lii mu la ne wala bi musaahabatil asdiqaa yi di ànd ak sa xarit yi bu dee ko am soxna mooy sa soxna bu dee soxna si mooy sa buroom kër danga ciy xame say ayib ànd ak moom bokk na ci ci ngëneelu mariage ndax bari na yoo xam ne say xarit duñ la ko wax ah, sa défaut yoo am du sa xarita la koy wax léeg-léeg bu dee dangaa nekk kilifa say waajur mën nañoo am kersa ci wax la ko waaw wala bu dee yow ab piiraanga ci ñoom mooy da ngaa reew ci ñoom yare deku ba ñoom ñu far ragal la wala iyaadu billah kooku kenn ëpp ko musiba fexe ba yow say waajur ragal la tiit la du ñu ànd ak seen sago sax bu ñu lay defal dara boo bëggee dara wala nga dugg si day mel ni day mel ni benn benn benn despote moo dugg si wala iyaadu billah ñoom duñ la ko mais gis nga soxna si moo soxna si moom buy neex nii man na laa bañ wax dara mais buy kii mun a la yow nga xam ne lii ak yow dama lay muñal rek yow xanaa xamoo sa bopp waaw yow yow nga xamante ni nii sa lii ak lii ak lii bu ko defee loolu nag bu ko mer bu ko jàppee mer de gis nga boo doon ko muus dangay gaaw takk ah bu dee doxtu xalbin nga am man a ko mokkal mokkala lim lay wax défaut yi mu wax yépp recensé ko un deux trois yépp nga bind leen boo paree demal nga fenn nga bind ko ci këyit boo bañee mu rëcc la wala nga enregistré lim la wax ngir nga bañ koo mu bañ léegi nag ngay fexe défaut yooyu moo wax nan laa koy fexee faj noonu ngay di nga xam ne sa défaut boo am ndax liñ naan sa sa gémmiñ xasaw na sa mbokk dëgg la koy wax waaw ndax nit ñi bu dee da nga am alal yu bari wala nekk borom daraja wala yu mel noonu duñ lañ na moo wax dëgg bu dee amoo moom ñu bari dañ lay daw sax waaw di la dénigrer duñ sax bëgg a nekk ak yow mais bu dee da am wala nekk boroom xam-xam nit ñi dar la ngir loolee léeg-léeg duñ la wax yow problème yi nga am quant sa soxna moom dañ la koy dañ koy wax. yow itam ndaw si léeg-léeg jëkkër ji ne la yow nag ah lii wëkk lii nii ngay doxale dégg naa la keroog. nga nekk ak sa xarit yu jigéen ñi di leen wax lii waaye xam nga ne keroog yow ni yow seetlu naa ne dangaa gaaw a emporté wu pour pourtant waa yow soxna sàngam lim la wax man gisuma ne garaaw na lan moo tax nga mer ci waaw yow keroog biñ demee ci magasin bi ah caissière bi lim la wax loolu daa garaaw ah laaj ko ne lii li muy jar ne la bind nañ ko fële loolu kese loo ciy mer. nga mer ci yow seet naan da nga gaaw emporté wu yow ndaw si waroo fi nekk di justifier sa bopp non non non c'est que loolu day wane rek surtout bu dee tubaab la waaw da war a si non du loolu da war a jàpp ne ah lii ma sama jëkkër wax lu am solo la kon man naa fexe travailler ci may bañ a emporté wu di gaaw a mer ci loo xam ne jaru ko. noonu ngay ne say défaut par ndànk-ndànk moo tax mu ne aw bi musaahabatil asdiqaay ak ànd ak say àndoo yi nga xam ne dañoo dëggoo yow. bu weesoo sa soxna mooy ñi nga xam ne say am yi say xarit say àndandoo yi nga xam ne ñoo ci gën a dëggu mu bañ a nekk ñi nga xam ne ñoom la nga yor rek lañ teg seen bët waaw bu jeexee ñu ñu seey fekk mu ngi fi ñu ne fi di la wax lu la neex rek di mudaaxananteeg yow di raayalante gannaaw déedéet mooy des vrais àndandoo nga xam ne gis nga ci asbiqa ci mo sidqu dañoo bokk ay racines mooy ak dëggu mooy tax ànd bi ne fi kooku boo amee ñu mel noonu bu yeboo nga jàpp bés même bu nee ne saa boo moom mu wax la lu la neexul jàppal de bu tax nga bàyyi ko gin koo fonk te xam ne kii en fait porte la boo xam ne bu ma yàlla indi ubbil ci jaare ko ci moom ngir ma xam muy sama seetu boo xam ne man défaut yi ma am te ma koo gis lan moo tax nit ki lan moo tax nga gis nit ak fu man di toll bind thèse jël thèse bi di ko jox koo xam ne primaire la nekk professeur de primaire benn benn benn école boo xam ne moom de toute façon diplôme yi mu am rek ba mu amee bac plus 5 la raw ki nekk primaire moom. Mm, waxuma la ki nekk primaire kese ñi nekk collège di jàngale moom raw na leen ndax bac plus 5 moo lay dugal ci enseignement bi moom mu dépassé foofu dem ba nekk docteur ndax docteur bu koy faj kese ah. docteur en géographie docteur en littérature euh, russe docteur en nangam ak nangam moo docteur mooy ku àgg dara ak doctorat kooku lañ naan doctorat boobu mooy docteur sauf que suñu kii dañ ko miine di wax médecin bi docteur docteur docteur ñu fag ne koo nee docteur rek waaw moo tax siiw na buñ ne ak docteur euh, nangam si diw ñu xam ne kooku du médecin waaye ñu ne ah kon moom docteur la voilà kon mu ngi noonu <coughs> docteur en langue ci wàllu làkk euh, arabe wala leneen nga nekk ci docteur xam nga ne kooku doo ko mere ki nga jox say kayit bind thèse bi jox ko yaa ko raw ngir mu seetal la ndax am na ay rature am na ay faute d'orthographe am na yu mel noonu wala boog phrase yi sax ni ma ko tëgge nga jox ko am na ñoo xam ne ay ay ay élèves yu la ñuy nekk koo xam nekkuñ sax tirminal nga jox leen ne leen nañ la xoolal ñenn ñi moom ñu ngi sax fat hmm? waaye nga jox leen ne leen ñu xoolal la mais est-ce que ñooñu bu ñu usee benn rature wala gis ne lii du nii wala mën nga tëgg ne leen mu lu la ko est-ce que da koy mere da kontaan ci moom mais lan moo tax nag bu dee yëfu jikko la bu dee lu tax nag bu dee affaire u jikko la yow nga jàpp ne fii mu ne wala boog affaire ni nga mel wala mu wax la loo xam ne du noonu ci yow nga bëgg koo mere kon bokk na ñi nga xam ne noo nee ngay xamee li nga xamante ne nii mooy défaut yu nekk ci yow aw bi musaahabatil asdiqa'i di ànd ak ñi nga xam ne àndandoo ya nga xam ne ñooñu dëgguñi nga xam ne ñoom duñ la raayal sa gannaaw rek waaye buñ gisee nu dul noonu dañ la koy wax laaye biir la te yàlla tax yow itam bul jàppe lool di leen mere comme waa ji ba ko joxee sa copie ngir mu mu vérifier la sa thèse bi wala sa li nga xamante ne nii mooy sa master bi nga bind moom laata nga koy jox sa ah laata nga koy rendre balaa ñu la ci kii nga jox ko lay defal loolu da ngay kontaan ci moom ne ko sa waay kontaan naa ci yow waay gis nga man de affaire dama koy liir liir mais mënuma fexe ba gis ko ndax am ne défaut yu nekk ci nit ki lu bari yoo xam ne daf laa borom bi du la ko wan mais nag ki ngay àndal sa soxna wala ki nga xam ne sa xarit la bu dëggoog yow moom moo la ci mën a gindi kon nag sëriñ bi ne la keneen koo mën a xam xame sa défaut yi nga xam ne moo nekk ci yow feebaru caay-caayu biir yi yooyee bokk na ci mooy yi nga xam ne ñoom ngay àndal ci xarit yi kon bii di ñëw mu continuer wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaamun ala al mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin